lee nga weesu woon mooy ba kooka jaayee loo xam ne moomu ko fii nga toll nag mooy dafa maye loo xam ne gannaaw am na ku ne lim maye moomu ko mbaamu saraxe ak yu demee noonu bu fekkee ne ña nga toog ci jataay ba am ku fab dara maye wala am lum fab saraxe bu jataay ba tasee nag am koo xam ne ma nga toogoon ca jataay ba ànd ak sagoom amutoon lu mu doon ragal mbaa dara gannaaw bi jataay bi tasee mu ne kii doon maye lim doon maye maa ko moom waru ko woon a maye mbaa mu ne lim doon saraxe waru ko woon a saraxe man maa ko moom bu kooka ne woon wax na dëgg de moo ko moom de koy it du tax mu sañcaa tebbi dara ndax ndegam moom fekke woon na jataay ba mënoon na caa wax te waxu ca te amul benn ngànt dañuy jàpp ne kon maye ga mbaa saraxe ga bu ko moomee it da ko neex rek bu ko neexutoon dana ko dindi fa jataay ba bala ñoo tasaaroo te tey ki jëf ci fi ji duur lum jaay def ci poosam mbaa dara dafa may rek mu dem kon deesu ko topp deesul topp kañ may mu dem loolu nag mooy bi nga xamee ne nga taxaw ci gannaaw ba di wax naa lee ñu maye maa ko moom fekki woon na jataay ba waxu ca ba jataay ba tas bu fekkee dafa nekkutoon nag bu mu ko yëgee fi saasay saasa mu daal cay taxaw lu tolloog ñaari fan ba ñett daal moom bu ci gaawee taxaw ñu déglu ko bu fekkee wax na dëgg ñu ne ko bu la neexee wéyal may gi bu la neexee tebbi may gi jël sa yëf waaye nag bu ci yeexee taxaw itam bu waxatee deesu ko déglu wal xitqu gore ga wala goreel ga waaye maanaam intaaq mutlaqan ak nu mën di demee xala sawaay nekk na ci yamoo ga ma xibatin ànd ak maye wal wat yi ak laal ga lil ima i ñeel jëbéer ya li waxoon léegi ne bu kenn mayee ba àggal am ku fa nekkoon man caa wax di waxu ca bañ toog ba jataay ba tas mu door di wax naa waa ji maye day saa yëf la maye li maye moomu ko dañ ne woon deesu ko faale mu ne nag ba tey bu dee jamono yi jaam amee am ku goreel ab jaam fañ toog ci jataay ba moo xam day goreel gu teew fa saasee saasa wala dane ñu àggee dele sàngam ma goreel ko loolu jublu ci mutlaxan ji ba mu ko defee noonu ci jataay ba nag ba jataay ba jeex am ku jóg di wax naa jaam bi mu goreel de sabab jaama te daa koy dindi duñ ko faale dañuy jàpp ne ndegam moom jataay ba jeex na te waxu ci dara rek te amutoon dara lu tee mën caa wax du dafa ragal dara dañ koo forcé du dara moom daal seetaan na ba koo ko def la muy def mu door di wax naa maa moom saab jaama kenn du ko faale ba tey bu fekkoon ne waa ji da ne maanaam jaam bu jigéen bi day diw moo ma ko jaay fi mu toll maag moom ba sax jote na maag moom wax ko ci jotaay di wóomee di teew te waxu ca dara gannaaw ba jotaay ba tasee nag mu door di wax naa moom day tooñ na ma jaayuma ko jëbër boobu de ba tey maa ko moom amul dara lu ko génne samay loxo koy deesu ko déglu dañuy jàpp ne mu ci waree wax waxu ci rek bu fekkee dafa nekkutoon nag su ci gaawee taxaw rek ci diirub ñaari fan mbaa ñett ñu seet ne wax na dëgg ñu ne ko bu la neexee wéyal lam def bu la neexee itam dindi ko waaye nag bu ci yéexee taxaw moom dañ koy wax ne ko lépp raw na la ndax bu dee jàmbu jigéen baa tekkee goreel na ko mbaa saraxe na ko mbaa ni mu waxee ne moom moo ko jënd ba xas jotee ak moom yëpp daal moom ma teewoon man caa wax te waxu ca loola raw na ko wa zawjatu soxna sa istafaada mbir moom jariñoo na zawjun jëkkër maalaha alalam wa sakatat te mu noppi istaxal la jariñoo woon na ko moom jëkkër ja jëkkër ji bu dee jariñoo alali soxnaam wala muy luyee alali soxnaam te buñ ko fayee payuk luyaas ba ba tey mu téye du ko jox soxnaam wala muy jaayal soxnaam te bu ko jaayalee du ko ko jox wala sax bu soxna sa jaayee mooy fayu ji bor ya waaye bu dikkee da koy téye loolu bu fekkee soxna sa waxu ca dara dara lu yàgg-yàgg ni al imaam Malik waxee lu yàgg-yàgg bu ca taxawee ne na ma jox loolu lépp war na ma ko jox kat na ma ko jox ñu ne ko sañ nga ko na la ko fay doonte sax soxna sa demoon na bañ bàyyi koog boppam ndax matu xelam ak mën a soppandiku ci alal teewul mu doon seetaan jëkkëram muy doxale noonu ci alalam mu ne pat bañ caa wax dara lu yàgg-yàgg bu ca waxee rek yoon ne ko sañ nga ko na la delloo lépp lim la ameel ba mu des nag yaari masala yoo xam ne am nañ ca wuute benn bi mooy soxna si moo moom kër ga wala moo ko luye jëkkëram ñëw nag dëkk ca ak moom jëkkër ja mënoon nay fayu luyaas ndax amoon na ko ci poosam waaye dawu ko def soxna si rek moo moom kër ga mbaa moo daa fay luyaas ba am na ñu ne mook beeñ weesu ñoo yemoo saa yu ko soobee rek mu ne jëkkër ji fay ma lu yaasut li nga fi nekk ak man am ñu ne bu fekkee jigéen ja moomu doon dëkkuwaay ba da daan fay rek lu yaas te waxal na ko jëkkër ji ne ko fii kat moomu ko lu yaas rek laa fiy fay kon su boobaa lay sañ a fayu jëkkër ja payuk lu yaas noonu sax la muxtasar xalil waxe am ñu wax safaan ba ne lu yàgg-yàgg jëkkër ja amee lu ko dara lu nga ko war a fay ci dëkkam dëkk ak moom moo xam jigéen ji fa mu dëkk moo ko moom moo xam da ko luye rek moo xam leeraloon na ne ko daa fi luye moom moo ko wala leeralu ko woon am ñu ne dañuy topp rek aada bu fekkee ne foofa daal góor gu ñëw dëkk ak soxnaam da ngay fay luyaas kon ñu ne ko na la fay bu fekkee lay aada foofa ku ñëw fekk ci soxna dëkk ak moom ci kërug boppam baa fa mu luyee doo fay dara loolaa fay aada kon ba tey soxna sa du sañ a laaj luyaas ba waaye jàppal rek la gën a wóor mooy su fekkee ne soxna sa foofee dafa luye rek waaye moomu ko te it ba jëkkër ji ñëwee leeraloon na ko ne ko fii kat dama fi luye rek waaye moomu ma ko kon dana sañ a fayu luyaas ba jëkkëram joojee masalam ñaareel ma mooy jëkkër ji doon na jariñoo loo xam ne soxna ama ko moom niki ab tool bu soxna sa moom mu di ko bay wala boutique bu soxna sa am ca marché ba mu daa ci jaay ak yu demee noonu waaye nag daa jekki woon jekki rek di ko jariñoo soxna sa may ko ci woon ndigal de waxoon nañ sax ne gannaaw bañ fasee ab sëy seen diggante jëkkër ak jabar soxna sa sañ naa wax jëkkëram ne ko sama tool bee dee ko bay mbaa sama nangam lee dee ko jariñoo waaye bi yoon nag moom jëkkër ji moo jekki-jekki rek di jariñoo moomeelu soxna sa mu dem nag ba jëkkër ja faatu soxna sa taxaw ne bala ñoo miraas nañ ma fay li mu daan jariñoo ci sama alal te amu ci woon ndigal daa jekk woon jekk di ko def rek kooku am na wuute waaye wax ji gën a wóor mooy ndegam jëkkër ji faatu na sañ na ne bala ñoo miraas nañ ma fay lim daan jariñoo ci sama alal ci kaw coobareem rek waxoon nañ ci gannaaw ne gannaaw bañ ko ko mayee muy soxnaam te moom jigéen ji mën naa yore mbiri boppam sañ naa jekki-jekki nag wax jëkkëram ne ko sama alal sàngam dee ko jariñoo loola dara nekku ca wa xaadirun aji teewe li xas mi matrookin ñeel séddalek alal ju ñu bàyyi muy ab dono lëxoo ko ñeel na ko alayhi war wa yaqtadi te dana fayu min zaaka ci loolee xaqan aq malaka xoojoj moom na ko ba adal yamini ci gannaaw ngi ni la ni ànd xoo naka moom maataraka xoo bàyyi wu ko woon ku fekkee ñuy miraas nit mu bàyyee bàyyi nag bañ sori ca séddale ba mu door di wax naa amee loon na ma bor kon dañuy seet su fekkee ba muy wax loola la kenn séddalewut ca alal ja mat na borom mbaa mu ëpp ko kon bu waatee ne baaluma ko ko woon dama xamoon rek ne alal ji des na te buñ àggee ci séddale nangam daañu ma fay danaa ca mën a fayu ñu ne kon wax nga dëgg biñ ko toppee gis ne bor ba wér na ñu fay ko ko waaye nag su bàyyi woon bañ séddale ba mu jeex nga xam dara desu ca mu door di wax naa ameloon na ma bor bii fay leen ma ko di su ko jox dara dañuy jàpp ne rek da ko ko bàyyee woon gannaaw ba mu bëgg caa deltu gannaaw ndax ndegam mi ngi teew amul lenn ngànt amul lu muy tiit mënoon na caa wax bàyyi bañ seetli ba mu jeex mu door di wax naa bor bii de ameeloon na ma ko da ko ñurut mbaa da ko ko bàyyee woon rek bu yeexoon waxit ba mu des loo xam ne matul sax borom waaye nag des na loo xam ne daal moom kenn séddaleegu ko ko it bu waxee rek waat ne damaa yéex a wax rek waaye day bàyyiwuma ko woon kon daañu ko jox loolee des waaye nag kenn du ko mottali te it moo xam ba ñuy séddale ba mu des lu mat borom la ak ba ñuy séddale ba lam des matul borom dañu wax ne bu waxee waat ne bor bi amee loon na ma ko kon daañu ko fay bu dee lépp ñu fay ko lépp bu dee des waa ñu fay ko des wa am na beneen waat boo xam ne dana ko waataat mooy li ñuy wax yaminul qadaa yaminul qadaa day nekk ngiñ loo xam ne dañ koy dangal lool diisal ko ba nga xamee ne kooko du mën a laqaale ci biir waat loo xam demewul noona te boo xoolee na mu waxee rek ci kaw moom mu mel ne noonu la demee faaw dana waat ne gannaaw ba ma amee les bor bi de ba ma taxaw tey di ko fayu amul dara dara lu ma séq ak moom luy tax bor bi wàcc ko ba sëñ ma ko koo fayu bor bi wér na sax na te ba mu ko amee léeg léegi amul genn anam ci yoon goo xam ne mën na ko koo wàcce bañ ne sëñ ma ko koo toppati fas lu li ab dog la fii bayil madrooti ci jaayuk ku ñu forcé wama ak loo xam ne ashbahahoo niru na ko day wax ci dog bi ku ñu forcé ba mu jaay yëfam nde narutoon a jaay waxaale ci lu ko xaw a nuru niki ëpp doole nit ba nangu yëfam ndax kookee ñu nangu yëfam li fekk jotu ca dana ko sañ a jaay wala faaw day bàyyi ba jot ca door ko sañ a jaay wa man yabi ku jaay fii xayri xaq njul ak charx yun bi ko jug yoon bil xaxari ci ak noteel maalan alal taxta doxtin ci ron ak forcé maran yéen guddi guñu sàmm fal bayxu kon njaay ga mar doodun lu ñu delloo la in waqaxandeem xew na ku jaay alalam ci kaw forcé guñ ko forcé ne ko faaw nga jaay sa alal ji boo ko defut ma rey la mbaama tëj la kaso mbaama dóor la mbaama jàpp la yeewu mbaa danaa bàyyi ba mbooloo mi tase ma mbéj la ci seen kanam te fekk ki muy wax loolu di borom bañum rus loola lu koy rus loolu lay doon moo xam dane ko danga may jox njëg gi boole ci wala mu ne ko faaw danga koy jaay nde laaju ko njëgg lu mu ci mën doon rek bu ko loolu taxee jaay gannaaw ba bu forcé ga jeexee rek ni ki yoon ñëw na ba di ko àtte lam jaayoon ndegam rawut dañ ko koy daldi delloo mel ne jaayutoon bu fekkoon ne it dogul ci ne ko da nga jaay sa yëf yii waaye da koo laaj alal joo xam ne moom bala ko koo mën a jox dafa jaay alalam njëkk bu ko yoon dee àtte ci leeral day mel ne moom mi jaay jaayutoon rek ndax mu kàllaf sañes koo forcé ci tey nga jaay sa alal lu may nag yoon ci boppam mooy seet ba forcé ko nit ki foofa day suuf soo xam ne moo ko moom waaye dafa sës ci jàkka ju ñu war a yaatal wala yoon wu ñu aw war koo yaatal wala daa nanguwut a dundal soxnaam wala daa amee bor te nanguwu koo fay yooyu yëpp yoon mën na koo forcer moom ca yooya googu forcer moo ko coobarewu ñooyam waaye saa yuñ ko forcer ba mu jaay yëfam rek ci loo xam ne forcer gaa tax waaye tegul ci yoon su ko yoon di àtte la mu jaayoon bu fekkee ne ma nga fa dañ ko koy delloo ba tey bu ko neexee coobareem mu wéyale jaay ga ni taalifkat bi waxe moom amu ci genn teqale ci dañ koo forcé ne ko jëmm ji tey nga jaay ko ak buñ ko laajoon loo xam ne mënta ñàkk jaay jëmm ja yépp la yemale loolee mu jaay su ko yoon di àtte rek delloo ko ko ndax nag dana delloo njëgg wala du delloo njëgg moom lay wax naa wa man baaxa ku jaay yaxoosu dana làq mooy dana jëlaat al mustara lañ jëndoon te mooy lam jaayoon duuna samanin ci lu dul njëkk bi ñu forcé waa ji ba mu jaay su fekkee ne da daal di yëkkati njëgg jox ka ko forcé wala ka ko forcé ci doole moo jekki-jekki foqor ci njëgg bu ko yoon dee àtte da koy delloo loolee mu jaayoon ci lu dul coobareem te nag kenn du ko wax ne ko fayal njëg ndax moom njëgg ba mu ko fayoo def ko woon ci poosam benn kookaa ko foqar ci wala mënu ko ko woon a ñàkk a jox mu daal di ko koy jox fa ñu koy delloo la mu jaayoon te du ca delloon te njëkk moo di bu fekkee ne ka jënd loolee dafa gis rek mu yomb waaye wóor na ko ne kii jaay dañ koo forcé ba muy jaay nde bëggut a jaay te ba mu koy jënd itam bëgg koo dimbale taxutoon daa gis mu yomb rek mu wóor ko ne itam kii forcé nañ ko mënta ñàkk jaay mu jënd ko ngir yomb ga kooku moom dañuy delloo ka jaayoon lam jaayoon te moom moomee kenn du ko delloo njëkk te nee nañu bu fekkee ba muy jënd loolee xamutoon ne kiy jaaykat jaayul ci coobareem dañ koo forcer rek kon faaw buñ nangoo ci moom la mu jëndoon it dañ wax waay ji nga xam ne moom moom yëf yi ne ko delloo ko nag njëgam ndax moom xamutoon ne dañu laa forcer ba tax laa jaay mu la saraa bi naa wala hoo raddu shay'i al mushtara minhu inda zawalil qahri biduni taman wa sawaun قبضه البائع ودفعه للظالم أو قبضه الظالم بنفسه إذا كان المشتري عالما بالضغط وإلا فلا يأخذه ربه إلا بالثمن هكذا قيد به الشارح كلام والده doomi ki doon taalif nag moo wax loolu moom moo wax ne su fekkee ka jëndoon moom xamutoon ni kii jaay jaayul ci coobareem faaw rek kon kookee war na koo delloo njëgg de daa am ñu wax ne daa war a dellu ca ku ñeme yàlla kookee nga xam ne moo forcé woon waa ji ba mu jaay kooka ci la jëndkat bi war a dellu kookaa koy fay njëgam waaye ki jaay moom waru koo fay dara su fekkoon ne nag ka ko ëpp doole ba forcé ko ne ko faaw nga jaay sa yëf yi moom soxlawutoon ci moom jenn alal da ko doon dënki rek ba mu jaayee itam dafa téye woon njëgg kooka yóbbuwu ko woon kon bu yoon dee àtte ba ne ko sañ ngaa xàcc njaay mi ndax jaaye woon ci sa coobare kooku moom faw mu delloo njëgg ndax gis nga ne njëgg moo ko téye woon moom lay wax naa wa kaza law ukriha ala bayhi milkihi biduni wajhin shar'iyyin boroom doole ji da koo forcé ne ko faaw nga jaay sa rajo bii mu jaay rajo ba ab junni daal di fab junni ba def ci poosam nga xam ne moom mi jaay moom tey moo teye njëgg ka ko forcé moom waxul dara ci njëgg naka mu jógee foofu rek ci gannaaw bam jaayee ñu tafu poosam jël junni ba nga xam ne kon junni ba jëriñoowu ko seere yi xam nañ dañ koo tafu buñ koy àttewaat dañ koy joxaatu rajoom te kenn du ko fayloo ab junni ka jëndoon na dem toppi ka forcé woon ba waral mbir yi yëpp yëpp wal xulfu wuute ga fil bay ay nekk na ci jaay ga li shay in ñeel dara muuxuta sa bin lu luñ daan jël taali suhaa aj ñetteeli wax ya jawaasuhoo mooy daganam nga mim man ca ka nga xamee ne xasaba daan na ko jël koo xam ne dañoo nangu àllam ci kaw doole mënu ci woon dara loolee ñu nangu li fekk jotu ca ndax sañ na koo jaay wala sañu koo jaay am na yetti wax am na ñu ne sañ na koo jaay am ñu ne déedéet sañu koo jaay wax dañoo sartoon koy waxanteel cim jaay bu waxaale wa daanoo nga mën a yëkkati lam doon jënd jox ko ko ndegam nag li muy jaay dañ koo nangoo ci moom ci doole jotagu ca waru koo mën a jaay waxu ñetteel bi moom dane ka ko nangoo ci moom ci doole daal su jubóog moom mën na ko koo jaay ndax kooka moo ko yore su ko fayee njëgg rek fekk na ma nga nekkoon ci ay loxoom waaye mënu koo jaay keneen am na ñu ne say boo ñu sukkandikoo wax jooju te mooy ka ko daan jël nangu ko ci moom ci doole te yépp aju ci njaay abun baay yabihu dana sañ a jaay bil itlaaqi ci ak boyal ci lu amul tënk ala banihi ci ay doomam fii wisaaqi xajrin mbir mu ñu nekk ci buumu yiir la ñeel ko baay bu fekkee ne moo yore mbiri doom ja nga xam ne doom ja àggagul ci mën a yore mbiri boppam kon baayam mën naa jaay alalam li fekk nag gisuñu luñ koy tuumaale gis ko ca wax dara duñ ko wax ne ko faaw rek boo jaayee alal sa doom ji war a ñëw ci kanam yoon leeral ne nangama tax ma jaay alalam ndegam doom ji àggagul ci magum jëmm matum xel mën a yore alal yi boppam baay bee koy defal ak dindil kon baay ba sañ naa jekki-jekki jaay alal yi doom ja te du leeral ci kanam yoon lu tax mu jaay alal yi doomam wa fi aluhoo te jëfam joojee yuxmalu def na ko yan xala sadaadi ci ak jub mu ne itam li fee gisuñu luñ koy tuumaali ñaaw njort ci moom rek dañuy jàpp ne daa bëggal doom ja njariñ képp moo tax mu jaay alal ja waxay sulaa foofi xam ne def ko mën a yen ci ak jub nag ak maslaa radda kon sañ a xàcc ibnu hoo doomam ja maa la nga xamee ne yafaxalu dana ko def suñu seetee seet nag gisuñu daal lu war a tax muy jaay alali doomam mënees na ko caa tuumaal ndax loolee mu ne doom jaa ko moom dane man maa ko jënd saa bopp laa ko jëndal wala moom ci boppam mu doon jaay daal di wax ne sama alal doom moom laa jël muy njëgg jaay naa ko sa alal jee sama doom léegi moom moom kër gee ci misaal alalam ji ma dencoon nag moom laa fab féetewoo jaay ko nag kër ga moom moo moom kër gee mbaa ñu gis ne ba mu jaay alal doom ja beneen jàmbur la ko jox mu di ko jariñoo moom daal bu ñu xoolee xool mënuñoo gis dara luy dellu ca doom ji ci njariñ mu nuru ne rek li baay bi def njariñam la mbaa njariñul kaneen la bu fekkee àttekat bi yëg na ko da koy daal di dindi fi saasay saasa bu fekkee àttekat bi yëgu ko te loolee nekk fa ba doom ja kàllafe mën a yore mbiri boppam doom ja mën naa xàcc la baayam jaayoon bu dee xàcc alalam ja baayam jaayoo nit duñ ko wax ne ko dellul njëg ga ka jëndoon loolee day dellu ca baayam baayam moo ko war a delloo njëg ga wa bay hu man jaayu koo xam ne wus siya dénkeef na ko lil mahjoori ñeel ka ñu yiir minal mahjoori bokk na ci lañu tere illaa li muqtadin dara ngir aji sàkku koo xam ne moom du bàyyi gone gi baayam rek moo ko dénkoon ne ko sama gannaaw yow laa batale sama doom ji wala àttekat ba moo ko seet ba mu doy ko mu ne ko dénk naa la gone gi toppatoo ko mook alalam kooku moom du sañ a jaay dara dara ci alali gone googee lu may lu mënta ñàkk niki lam war a dunde moom gone ga mbaa lam war a woddoo yooyu mënta ñàkk rek mooy tax mu sañ a jaay alali gone ga wutal ko ko ca moo xam nag alali gone ga day kër mbaa suuf mbaa leneen su ne li tax ma jaay ko mooy dundub gone gi mbaa koddaayam du aajoo ñu ko cay waatloo mbaa ñu ko cay